acuudu billahi min alsheytaan alrajim bismi llahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du fa yaquulu alcheikhu abulmahamidi alcheikhu ahmadu alxadim alayhi ridwaanu albaaqi alqadim fi qasidatihi masaliku aljinaan fi jam'i ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lbaab ath-thaani fi ar-radaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di ad-dawaa'i wa ba'di ar-radaa'il wa minhu yaati an-naf'u wad-durru ma fa nahyahu ijtanib wa amrahu ittiba' kon boro kon sëriñ bi radiyallahu anhu ba léegi mu ngi doon wax ci nga xamante ne nii mooy yeneeni feebar ak tamalluqu jàmmasle di wàcc sa bopp ragal nit ñi xemmeem nit ñi xemmeem dew yittewoo kese wërsëg ak di jàmbat nit ñi la la dal ci lor mu ngi la doon wax nan ngay faje yoo yooyee léegi waxoon na la yu bari ci bii ñu weesu léegi nag mu ne bokk na ci yi ngay xam ne la leer neen xamal ne wa minhu ta ci sa borom kott dong yàtti lay dikkee lay lay dikkee an nafu njariñ ci borom bi lay jóge wa durru ak lor lor jariñ ak lor ci yàlla lay jóge jógewul ci mbindeef mbindeef yi en lenn lañ mooy ay kanaal lañ ay kanu mooy ay jaar jaaru nammeefu borom nammeelu nammeel ni borom bi nam ma bu nammee lor dal la mu jaarale ko ci mbindeef waaye dëgg dëgg kiy lore ba daaru mooy borom bi tabaaraka wa taala sauf que ciy teggin lañ ko ko dul askanale amul genn xéewal guy agsi ci yow lu dul ne borom bi moo ko jaarale ca kam jaar waaw agsi ci yow kon nag yow dangaa war a xam ne gis nga njariñ ak lor dañuy jóge rekk ci borom ki nga xamante ne maan mboolem seen ci borom bi lay jóge fa nax yahu kon nag ba nga xamee lool ay tereem iji tanib yi mu la tere ci alquran ak sunna waaye waaye teet ko te moytu ko wa amruhu ndigalam yi nga xam ne moom la joxe et bi at bi at bi ananga ko topp waaw mu ne walaw ala nafika xalquhu jtama lam yaqdiru awda alay inmana mu ne walaw te yëgal ne walaw ala nafika bu doon ne ngir ci kaw jariñ la xalquhu moo mbindee fi ijtama mooy walaw ijtamaa xalquhu ala nafika bu doon ne ay mbindee fa moom borom bi tabaaraka wa mbooleem seen nit yi jinne yi tous les présidents du monde tous les rois du monde tous les ministres tous les députés tous tànk du monde ñi ko am bu ñu ne woon yow pare nañ ngir def la milliardaire par exemple te borom bi nangu ko dankooru ci lam yaqdiru dañu lul man awdu tous alayhi tous lañ ci lul man waaw duñ ci man dara in mana bu dee ne borom bi xañ na lool ne lii du fi am waaw waaw bu borom bi ne lii moom bind na ne du ma doo am dara na ñépp mànkoo bu ñu daje woon dara lañ la dul mën a defal euh, njariñ jógale man da ne mukk lañ manul mu ne bal law tamaalau ala tahriki li darratin faqat ala tashriki duna iradatin min arrahmani la ajazu anhu bila tawaani <laughs> ba bal <laughs> yow kay yëgal kaay ma wax la lu gën a kiiwati loolu xam nga yene ma ne woon bu ñu dajoo ñoom ñëpp ngir njariñ la dara lañ la dul manal tuus bu dee ne borom bi àndu ci bu dee da koo xañ tere ne lii du am mu ne bal li am ba des law tamaayalu gis nga bu ñu mànkoo woon doole boole seeni am am ak seeni seeni doole seeni machine seeni lépp ak seen doole loxo lu ñu man bi am seen technologie seen lu leen neex bu ñu ko dajale woon ala tahrik ngir bëgg yëngal li dharratin benn pepp kese benn atome faqat kott ala tashriki ci yoo xam ne ñoom ñépp ciy mànkoo ànd ci ngir bokk boole seen doole ngir yëngal pepp boo bële duuna iradatin min arrahmaani wëlli fekk yow amul seen loolu ñu bëgg a def àndul ak namm namm namm li borom bi namm namm bu tukkee mi ar-rahmaani ci borom bi fees dell gër më ne ke ne loolu dina nekk la ajazu wat naa ne ñoom mbooleem jaam yi ñoom ñépp boole ci jinne yeeg ñépp dinañu lottu anhu ci yëngal pepp suuf boo bële wala atum boo bële wala poobar boo bële bilaa tawaani ci lu amul genn genn ak day ak ak ak ak ak ak ak ak ak gàttañu dara lañ ci dut man amul benn yéexal ci lii ma la tous lañ ci dut man non manuñu ko dadul mën a ne waaw mu ne wa kullu ma asaabanaa lam yakuni yuridu an yuxti ana fi zamani mu ne wa kullu yëgal ba léegi yii yépp day tax nga bañ a wàcc sa bopp di jaay sa ngor di jaay sa diine ndax la ngay yaakaar ci diw ak di leen jàmbat li nga xam ne moo la dal mu ne wa kullu yëgal ne kullu lépp ma maa asaabanaa lépp lu ñu dal lan yàqu ni nekkul yuriidu loo xam ne lu nam moom borom bi moon na an yuxti ana mu daal di ñuy moy bu ko namoon lu ñu dal lépp lu ñu dal daa fekk boroom bi ah bëggul woon mu moy ñu fii zamani ci jamono mu ne wa kullu ma axta'ana lam yakuni yuridu an yusibana min mihani mu ne te na nga xam te yëg yi yëpp dalay dimbali ci nga faju ci yële wa kullu te lépp ma axta'ana daf ñoo moy te daluñu ci musiba waaw lam yakku ni borom bi nekkul woon yuri di nekkoon aji namm an yusibana mu dal ñu nammul woon mu dal ñu moo tax loolu le daal di ñuy moy min mihani ci ay ci ay ay ay ay ay épreuve li nga xam ne ay nattu bépp lu neex lu ñu dal daa fekk borom bi bëggul woon mu daal di ñuy moy waaye lépp lu ñu moy daluñu daa fekkoon ne borom bi bëggul woon mu daal di ñuy dal ci ay ay ay ay yu metti hmm. kon nag mu ne ah qul lan yusibanaa du loolu la borom bi wax illa ma kataba allahu lana wax leen ne tous dañu doon dara lu dul li borom bi bind ngir ñu huwa mooy suñu kilifa moo méngoo suñuy mbir te ci moom la ñuy wàkkeeru voilà kon nag mu ne bi nga xamee lii fasiq bi thumma alayhi takila wa anka da'ta dabzuban wa waajila mu ne kon nag bi nga xamee lii fasiq bihi amul kóolu amala kóolu te way ci sa boroom dong thumma alayhi ci moom dong it takilaa na ngay wàkkeerlu moom lañ la wax ci laaya biñ doon wax sànq yow ci boroom bi dong dong dong dong del lu de bul wàkkeerlu ci mbindeef bul wàkkeerlu ci lu man naan doon bul wàkkeerlu bu la waxee mbindeef nag waxoon na la mbindeef yi bokk na ci xam-xam ak yooyu yëpp ak jaa ak walla man daal àgg naa foo xamante ne nii lii lu mu garaaw garaaw hmm, déedéet bul wàkkeerlu ci yool waaye bul wàkkeerlu ci nit bul wàkkeerlu ci mbindeef booy wàkkeerlu da wàkkeerlu ci yàlla kon nag mu ngi noonu le kon nag loolu lay wax nii mu ne kon sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne mu ne kon ñu ngi woon fan fasiq bihi voilà amalu kóolu te kese ci moom ci sa boroom tabaaraka wa taala waaw summa alayhi takkilaa ci moom dong na wax wàkkiirlu waaw wa anka wëllif la daa bàyyil tadab zuban di di di nekk ci ci ci ñàkk dal sa xol bi di yëngu tout le fu tey yaa ngi fii suba yaa ngi fee di topp say intérêt mu ne bàyyil ma loolu te nga wàkkirlu ci sa borom wa wajalaa ak ak li nga xam ne mooy ñàkk dal gi nga nekk ak tiit waaw anxiété yooyu bàyyi ko fee te nga wàkkirlu ci sa borom xanaa waxu la sànq qul lan yusibanaa illaa maa kataballaahu lana huwa mawlaana wa ala llaahi falyatawakkalil mu'minuun waaw xanaa déggoo loolu dara la lu du lu lu yàlla bindoon ne dina la dal laa wax ci lu yiw ak tamit ci lu safaan ci moom dong la way gëm yàlla yi di wàkkeeru bu dee nag yow bëgg ngaa bokk ci way gëm yàlla yi ma ne doxal lii ma la wax waaw bàyyi li nga xamante ne wa daa wa anta daa na nga bàyyi wëllif tasabsuban ah, nekk comme weñ yooyu di dalaka di di yëngatu saa su ne yaa ngi ci yëngatu sa xol bi mel noonu waaye sa xel mi mel noonu ah, ci leneen lu dul yàlla wa wajalaa ak tiit gi ngay tiit ay mbindeef ak leneen ma ne traceel sa yoon nga topp sa borom te wàkkiirlu ci moom na léegi nit ki boo defee loolu luy xew mu ne fa in takun alayhi tanal busharatan bila awjaali mu ne fa in gis nga boo nekkee alayhi ci moom boroom bi dong dattikaali nekk boroomu lu dong ci sa borom tanal di nga jote busharatan wala bisharatan ay mbégte waaw bila awjaali lu àndul ak ay mettit mu ne laakin ida talabta minhu badala xasirata xusraanam mubiina fanqila mu ne laakin waaye ida te gis nga bu dee da sàkku minhu badala jënd sa borom di sàkku leneen looy wuutee looy wu ak wuutaakoon di leneen bàyyi fi sa borom di sàkku ci mbindeef la nga xam ne borom bi kese ko am te moo koy joxe nga koy sàkku ci jaam ni yow fàtte sa borom bu boobaa na la leer na xasirta di ko tus dinga nga perte perte xusraanan ak pertaange mubiinan gu leer fànqi takkal lii ma la wax man bamba radiyallahu taala anhu mu ne laa tashtaghil bi rizqi duna taa fatuhrama rahata wa shafaa mu ne laa tashtaghil bul yittewoo bi rizqi ci wërsëg kese duna taa ba tax yow doo jaamu yàlla ngay mooy ay jaamu yàlla di faat ay julli parce que yow sa liggéey bee tax nee nga waaye sama liggéey bi moom laa yore sa njaboot lu ma ko giiwul lu may def di faat julli yi rek waxoon naa la paketeel ba ngoon jot boo wàccee loolu amul ci lislaam waa gis nga boo fi soxlaalee di utum alal utum dërëm kese utum wërsëg tax li la yàlla digal doo ko def de toute façon boo amee wërsëg la la ca yàlla digalit azaka ak dimbali sa jaam yi doo ko def voilà gis nga boo ko defee fa tuxramul naa ne dees na la xañ ar nooflaay wa shafaa nooflaayu àddina doo ko am nooflaayu bàmmeel doo ko am wa shafaata dees na la xañ li nga xamante ne nii mooy rambug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon nag mu ne